العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه رضي الله عن صاحب الخير محمد زيدي ومولاي أحمد التجاني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأبي محبته إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما بمجحده وكفر أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر صلى الله عليه وعلى آله المصابيح الغراب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu di ziar di baal ak ñëpp di ñaan yàlla yal na boole baal. amiin. di ñaan yàlla kër gi ñuy defee yëngatu bii yàlla na fi yàlla wàcce xéewal ak teraanga kon bii ñu ñëw di fay. yàlla na fi yàlla son borom wàcce irma ak xéewal ak teraangam léegi Seydina Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko kenn ci tund bi yëpp def ko ci Thiès def ko ci Sénégal def ko ci àdduna bi ñu ngi ñaanal seen bopp bi yëpp nag ñu nekk ci tiis ak jaaxle ci àdduna bi yëpp bitim réew ak réew mi yëpp yàlla yàlla dimbali leen yàlla jàppale ci feebar ci kër yi ci wàllu ci hôpital yi ñi feebar xam ko ak ñi feebar xamuñu ko ñëpp yal na yàlla saafara leen ñi am ñu leen ñaanal ak ñi amul ñu na yàlla yërëm leen yal na yàlla jéggal leen xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp yal na yàlla baal leen yal na yàlla jéggal leen yal na yàlla suturaal leen na kanam kanam ba ñu fekk suñu njëriñ wéyjur yi jiitu yal na yàlla yërëm leen yal na yàlla jéggal leen yal na yàlla baal leen yal na yàlla suturaal leen suñu jëkkër yi yal na nekk lamp ci ñoom ñoom nekk xéwal ci ñoom nekk leer ci ñoom alayhi wa sallam Cheikh Ahmad Tijani radiallahu anhu ko yàlla def barakallahu ah xam naa insha allahu bi mën naa bañ a gudd ah, ndax lépp sant yàlla rek la nar lu nar rek waaw dèjà waaw loolu yàlla loolu naa rek dafay def waaw te su ko defee su ko neexee mu indiwaat alxat mën naa alayka marratan uxra waaw dèjà waaw yàlla su ko neexee mu def teraanga dolliwaat jotaay bii nag dafa bokk ci yooyu ndax ñëwoon nañ def ko fii du dëgg tey jii ñëwaat nañ fii te ñun ñii fi ñëw xam nañ ni ñëw bi ñu fi ñëwee ak ñëwin bi ñu fi ñëwoon bokkul tey la gën a rafet gën a baax gën a ma ngoog yëpp na alhamdulillah kon yàlla ñu yàlla muur lool loolu yàlla na yàlla sax rek bi ñu dë dotti lal ay tërm yërmandeem rek xéewaleem rek mm-hmm. waaw ñun daal ñu ngi koy dagaanu rek suñ toll rek di ko di ko wax daal mu yërëm ñu rek te jéggal ñu te baal ñu rek te suturaal ñu rek te wàcceel ñu ay xéewalam ak teraanga am jaay sidna walana muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabaraka allahu waaw daanaka kàddu yi moom sax jaru ko woon sax parce que jaru ko woon de waaw waaw waaye lépp mat na lépp mat na sallallahu alayhi dafa wax ne bokk na ci liy rafetal islaamu nit mu mu am fulla waaw lépp loo xamante ni c'est superficiel c'est éphémère périssable pourrissable wàcc ko te dem ci loo xamante ni du jeex du yàqu du nëb du tilim jullit loolu mooy yitteem mais détails yi yëpp amul solo Sénégal loolu moo tax coow li bari na waaye zéro waaw dañoo bari détails yi bari problème te fekk li am solo xam nañ ko waaye nag dafa xaw a jafe tuuti yeneen sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ko démb cinq cent soixante dix la wér di bi gane àdduna cinq cent soixante-dix ak léegi bari na wala boog at la xëyrul bëri di waxoon nañu nañu mujj jamono téye sa diine dina mel ni nga t braise xalu sawara moo tax ku yor diine ju yomb xam nga ne yoroo lislaam wala boog ku yor diine ju yomb mais xam nga ne yoroo diine diine day day day sëñ bi day ñagas da ngay jug fajar jug fajar neexul mais neexul jigéen ñi da nga leen di dandu neexul boîte yi da nga koy dandu neexul fen fen fen te léegi institution la ci réew mi institution fen jàngeen de la république ah comme lan loo leen ci xam institution yi réew mi assemblée nationale ak la sénat te dañ ko supprimer sax ak la conseil économique et social ah conseil supérieur de la magistrature ak yu demee noonu même président de la république institution la léegi nag am na beneen institution bu ñuy wax fen fen léegi diine la te ñi ci bokkul bariwul fen suba fen ngoon jullit bi def loolu su nit day am fulla day am bopp day am lu muy xalaat waaw seen maam alaaj Mouhamad Ndiéguène radiallahu anhu dañu daan wax ne àjjana ku la ko yombalal moo la ko xañ daanañu wax nañu ñu àdduna lépp la ci lijjanti waaye ku dee sa bàmmeel fi ne ni ñun ñi ñoo ngi nii am na suñu yaay yu dee ak ñoo nga fay tëdd du tee ñuy ceeb du tee ñuy lekk cere du tee ñuy jënd ay sandwich di lekk am na ñu ñoom luñ nekkee njortu bu rafet rek fa nekk mais kenn xamul luñ nekk ah soo déyee tamit noonu la say doom di def de te ñun ñi ñi ñuy jiitu ñoo ñu ëpp chance tatabaaha bika al usuru wa tasmu bika alyaau baadaha alyaau wa bada lil wujudi min ka min ka karimun min aba min karimin abauhu kuramaau sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan waaw waa ji nee na 2012 moo gën 2013 ñu ne ko lu tax mu ne parce que 2012 moo gën a jege Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kañ lu muy gën a ñëw affaire bi gën a empiré i gën a dangereux si signifie quelque chose de de de très important kon nit ñi dañoo war a gën bi jaam yàlla gën a surtout ñun nañ góorgóorlu chance bi suñu wéy jur am ñun amuñu ko am na nit ñu baax ñu fi nekk di góorgóorlu def mais ci kanam tuuti dina dem ba dina raaf parce que lii gëmatuñ valeur lii lañ jëm blé weccit rek weccit rek ak daraja wu jaay affaire te ñi nga xamante ni ñoo waroon joxe le les contre exemples war a nekk des des des des hommes des hommes de symbole des des symboles de la rupture ñooñu ñoo jiite bagage bi modestie dal wax lu baax def lu baax mais ñan lañ ko gën a xaaree ci fii Sénégal sëriñ si nitu diine yi waaye léegi xam ngeen ni sëriñ yii ñu am ay buur lañu duñu sëriñ wala boog man toujours li ma di wax su dul dëgg rek wax leen ma ma arrêté. dëgg la waay. ñoo dàq oto ñoo dàq kër ñoo dàq jabar ñoo dàq lal <laughs> lépp lu neex ñoo ca mën waaye léegi kooku nga bëgg nag yomal xiyaame mu jéem laa am fu mu la dugal fu mu lay dugal moom daa da moom dafa mën a dugal moom mënu dugal boppam moom pareegul sax moom moom pareegul moom ndax du defaru woon dina mel nenn ci àdduna dina mel neneen ci àdduna moom pareegul moom defaroogul waaye wax na la ba nax la ba nga yaakaar ni su yàlla door wàcc ci këram lay wàcc te c'est faux parce que boo xamante ne amoo pouvoir muñ muñ muñ amoo sax woyofu dem garage jël oto da jaral nga dee waaye doo dem amoo woyofu yéeg wutiir amoo woyofu pënd pënd amoo woyofu dugal sa taalibe bu dee ci biir bàmmeel pourquoi parce que sëriñ nga xam nga exemple yu bon la koo ci gis moo ngi yëkkati mbaggam di reewoon du ñuy wax di xulli ci kaw di sànni loxo di sol ay gants di sol ay lunettes yu jar ay un million ay dàll yu jar cinq millions wut ay montre yu jar six cent mille sept cent mille takk toog fu jesner génn ñu jënd yónnee Mali ñu tàpp ba mu baax muy gani laa ñu daal di jam toog ku rafet dëkk bi ñu dem lijjanti ko ba takk ko hmm. ñun ñëpp ñun kenn amu ci sax yéen ñi doo watu doo leen am kenn ko rafet <laughs> te kat duñ ci amoon benn wala ñaar mu doy mais dañuy rangale di dem rek léeg-léeg sax ñu dem ba dolli beneen dolli beneen dolli beneen dolli beneen dolli beneen dolli beneen dolli beneen di dem rek waaw duñu wàccal ñeneen ñi ñu ñoom it ñu am ci ñoom rek bëgg lu baax mais loolu mënul nekk loolu loolu mooy problème mu suñu réew mi ñu war mi jiitu ñoo joxewul le bon exemple nit ñi tamit feebar nañu dofe kon ba nga xamante ni ñooñu la ñooñu moom dafa mel ni te nit ñi sax ñu bëri dañoo yaakaar dañ leen liggéey léegi ci ngoon am na ku jóge Dakar ñëw foofu jëmalaaj ndax gars yi dañ leen liggéey man liggéeyuñu kenn teg xel rek la teg xel gën laa yeewu rek gën laa muus rek gëm loolu ne la sama am moo gën sama maam sama maam moo gën sama maam yow safara nga jëm soo ma toppul safara nga jëm waaye lii loolu te yow doo dee ñu gas suul la yow sëñ bi ñoom ñëpp mais moo tax bu leen xuloo kenn wax naa leen ko ba tàyyi képp ku ci nekk ci àdduna bi di perturber di déranger di reewantu di wane lu amul di di di xuggaliku di yëy di waxtaan di yëyi si ngom kuy wax ci yàlla di yëy si ngom kuy wax yàlla di wax man yéen fu ñu jëw ñoom di wax ci yàlla di waaraate ci yàlla di jàng alquran di waxtaane juddu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam wutey weeru or te or xaraam ci góor mutlaqan ah mieux vaut wut ay weer ku la ku nga takki lunette mi mieux vaut looy takki lunette yow soxla woo correcteur looy takki lunette say say bët du génnee rangoñ looy takki lunette ku la takkloo gant kan moo fii kan moo fi am peste ba ngay takki gant ban sedd fi gis français ngay takkee gant looy takki gant lan la lu lay lu lay daree mel ni mel ni yaay yàlla lan lu xew looy looy sàqami da ngay jàng alquranul karim nga xamante ni da nga war yaru wàcc ci suuf ku kuy jàng xadis yonente bi waroo yaru yow xamoo yàlla te kat dañuy woote ne ay aarifin lañ ñooñu maarifa rek la ñuy waxtaane léegi parce que xale yooyu lañ siif xam yàlla ak nangam nangam yàlla moom lañu xiis nit ñi dañoo bëgg yàlla Sénégal gars yi nag ñoo leen di nax les gens tombent toujours à la mauvaise adresse parce que nit ñi waru nañoo yeewu xam ni yàlla suñ koy xaar du foofu déggoo lim keroog la ma leen wax la fan laa koy waxee woon daju bàyyi Aliou bala taaxi kaw ah ok ah, ah. dimanche sax man leen déggoo leen alquran alquran bariwul loo leen di dégg subhanallah loolu ñu koy dégg ci alquran waaye du ci yàlla du yem ci subhaanallah rek de danaan subhaanallahi amma yasifuun subhaanallahi amma yushrikuun loolu am na lu mu signifie mooy fi ngeen di teg yàlla du foofu fi ngeen di xaar yàlla du foofu fa ngeen yaakaar ni fa la yàlla nekk yàlla génn na fa démb verni yàllaa fa des verni yàlla peinture bu am turu yàlla moo fa nekk waaye du yàlla wallahi alazim jaamu yàlla day wàcc day woyof day mokk day day day nekk exemplaire mën a mën a servir d'exemple te mu nekk une exemplarité sincère parce que am na ci ñeneen ñoo xamante ni sama genre gii tamit dañuy wane ni ils sont ils sont humbles et modestes fekk seen biir xol àdduna rek a ci nekk xam naa li ma leen di wax am na ñoo xamante ni soo leen gisee suñ ñëwoon fii dañu na duñ dañ xoola dañ naan duñ fi toog sax fii dañuy wàcc ci suuf toog pour par humilité soo leen wooyee ñu bañ soo leen joxee leen wax leen ñu bañ fekk seen xol bi àdduna rekk ci nekk soo wéetee waxtaan ak ñoom rek ñun la xaalis ñu ne la jigéen ñu ne la oto àdduna rek lan lay wax te pourtant nit ñi jàpp nañ ne ñoo ñoo gën a humble gën a nekk atet mooy zahid dëddu àdduna ay yu bëri dañuy wane dëddu àdduna fekk sëñ bi ñoom àdduna leen dëddu fa moo tax ñoom ñuy wëlbatiku di ko wëri ji te defee euh, loolu mbokk yi bëgg naa ñu bàyyi ko xel ñoo ngi nuyu baax suñu bàyyi sëriñ Cheikh yegg si na soxna si wax nañu tabaarakallaah gàllankoor bi yàlla yàlla yërëm ko yàlla yàlla jégal ko yàlla na yàlla baal ko yàlla sutura jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu rek laa bëgg mbokk yi ñu bàyyi ko xel surtout ñun ndaw ñi nañu yeewu euh, te yi loolu moo gën wax naa leen ko keroog ca këri kaw man leen ku ci nekk na góorgóorlu di sangu sangu leen sang néew yii man de wóoluwuma ko dañ may enregistré de façon sangu yu bees yi wóoluwuma ko de su fekkee nag nga daan sangu ba set duñ la sangee sangu bu normal lu tamit yow mucc nga ndeysaan dégg nga julli leen julli leen seen julli julli leen seen i waxtu te ko te sellal ko te defee ko ni ko Seydina Muhammad doon defee gaa yi léegi néew yi dañuy xëccoo néew yi dañuy werante ci néew yi dañuy jokkalante ay kàddu ci jullee néew yi xam naa li ma leen wax bu baax ñun toujours ñoo ngi ca kanam yéen ñi nekk ci ginnaaw doo leen dégg li xew mais ñii nekk ci kanam ak di jottalee ko wax xam nañ ni léeg-léeg ay xuloo ak yu werante mooy am ci ñiy jullee néew xam nga ni ku werante ba dënnam tàng mënta ñaan lu yàlla nangu xolom moom déconnecté wu na ci yàlla bu yàgg ndax su nekkoon àdduna la xam na ni moom c'est fini dégg nga wax ji suul ya la même chose suul suul yi yëpp léegi ay caaxaan la da ngay gis koo xamante ni gëree la day ñëw fekk jigéen di ñuy suul rek mu daal summeeku ne day dugal dugal néew yow ku la ku la surloo ma dugal loo kan moo la dugal loo jigéen ñi ko ñi ko ñi ko mënta takk ñoo koy dugal suñ demee ba gisatul ñooñu ñu seet ñi gën a maandu ci ci mbooloo ma ñu jox leen ñu dem ñu jullee ko gisu nit ñi dañuy faw billahi Sénégal dañuy faw xoolal sooy jullee néew bu dee góor la ci a ngay taxaw bu dee jigéen fan ngay taxaw ah ci bopp bi ngay taxaw parce que seytaan daa bari doole est-ce que dégg nga li mu bëgg ci à partir de son épaule foofu ngay taxaw bopp bi ngay tiim mais l'islam dafay protéger jigéen seytaan yi dafa bari doole mën nga ne allahu akbar daal di taxaw tiim dënnam daal ne kii bi muy dund dënn dënn ba rafet na ci sa xel kooku mën nga ko jullee mu dem aljanna yow yàqu nga l'islam day protéger jigéen du ñuy suul sax ñu ne jël leen sëru rabal bu mag ngeen muur ko toj aral malam yi jàpp ko ci jàpp bu rafet ñuy jàpp ca cat ya jàpp ci cat ñu dugal ko suul ko bu kenn gis niñ koy suulee mais dañuy gis gars yoo xam ne ay jëri lañ dañuy waaxu rek ñëw ah bismillah jox ma ma kii ku la ko def loo ku la ko def loo xam nga ñooñu ku ku ñu ku ñu ku ñu dugal sëñ bi sobel nan la hmm? ñaan yi la même chose léegi lixlaas yi duñ def dara dañuy def seen i affaire rek dem seen yoon léegi demal ba ci doo demee ba ci kër ga nag mooy gën a garaaw mooy kaamil yi kaamil yi <laughs> ndeysaan seen kaamil yooyu ñuy jàng ah kaamil yaa gën a doy war kaamil yi dañ koy xëccoo sëñ bi sarax moom a jàng xat mu bi sëñ bi sarax ma ma jàng xatmu bi xatmu boobu dina nangu sarax ma ma jàng xatmu bi xatmu boobu dina nangu xëccoo xaalis bi xaalisu kaamil kaamilu néew ñu koy xëccoo kaamil boobu nu muy nangoo ñu ne acca bismillah nañu waxtaan nga gis dëj bañ dama la fekke nañ ko sëñ bi sarax ma ma wax dimbali ma mbir yàlla ak yonent ma wax fii ay la fi nekk su ma fi waxee sama affaire dina baax dimbali ma sëñ bi xol xolal lii man ak sëñ bi fàtte nga néew bi yow yaataal wax waaye kii bàyyam dee du wax dafa mujj na yegg dafa mujj na yegg na yegg bu forox billaahi laa la wax mujj yëngatootul ma ne ko ma ne leen da ngeen leen yaakaar ci ñaan fu mu jëm moo tax ko leen leen il faut être responsable il faut être responsable être responsable c'est prendre sa religion en main jàpp leen sangu leen julli leen def leen ko seen bopp defal leen ko bu leen jullil paa bu leen jullil seen yaay da ngay gën moom du julli nangam nag yow ku la wax nga julli sa papa l sa papa sa papa day da ngay suut doo ànd ak moom ci bàmmeel mais jullil sa julli yow laa wax yow yaa war a julli jullil sa julli wooral sa koor ragalal sa ragalu yàlla soo dee yàgg sa bàmmeel kese la kenn du la fa fekk mosoo leen gis ak ku dee sëriñam ànd ak moom ci biir bàmmeel mosoo leen gis ku dee ngeen gis jëkkëram topp ko man mosuma ko gis mosoo leen ku dee jabaram topp ko ndax daf koo nopp mosoo leen ku gis ku dee ñu ne kii mooy ami bi cëpp day jooy rek day yuuxu rek di jooy di mbëkki miir di gajj boppam ak yooyu mais du dugg ci biir bàmmeel bi am nañu suul ak moom mosoo leen ko dégg di nga dégg sax ñu ba mu paree ñetti fan la teg ay ñetti weer mu topp ko yooyu am na mais mu dee nga dee loolu amul fenn c'est parce que kenn xamul looy fekki ji loolu ça signifie que ñun dañoo war a yeewu mbokk yi dañu yeewu ku ci nekk góorgóorlu bul man waxuma la bul am sëriñ amal sëriñ bu waxuma la bul dem ci jàkka ja demal ci jàkka ja waxuma la bul yooyu ngay xalaat yëpp waxuma ko yi ngay xalaat noonu yow yooyu waxuma ko man waxuma loolu dama ne la c'est une relation personnelle et intime yaa ak yàlla fexeel mu rafet ba doo tëddee nga mën a nelaw te defee loolu duñ ko defee incha allah suñu àdduna dina baax suñu àllaaxira dina baax loolu moo ñuy jëriñ ne muy góor ñi muy jigéen ñi ñëpp a ngi ay dee ku ku ci góorgóorlu jaamoo yàlla defoo lu baax da ngay xëy rek dee da ngay xëy dee perte perte sa lépp yi ci des yëpp amul solo te wallahi alazim jaamu yàlla bu sell mooy àgg fa yàlla wallahi alazim yi ñuy wax yëpp du àgg fenn diine day ñagas diine day ñagas diine day ñagas mais xam ngeen ni suñ diine ji fa mu jëm kenn waxu kenn waxu ko diine joo xamante ni fecc kese la fi mu ne nii tëgg kese la wax waxi mbóosóor kese waxi caaxaan kese taggante kese dañuy ñëw ci gàmmu réception ba fin taggante la ñuy def taggante taggante taggante ba mu jeex ku nekk dem ñibbi guddi gi ñu ñëw di lépp ak di wax waxi caaxaan ba fajar jot ku nekk dem lii lañ bëgg a def suñu li dëgg tëgg di secc ba koo ci gis mu naan la xaalaat de kii bee di expliqué te dañ lay jéem a expliqué naan la ca tara albadro ale na ca Madina laak waaye ñu ñu lu soon lu suy ci loolu ku la wax loo loolu ku la def loolu yow ñun loo ma maa umiru illa li ya'budullaha yow di muxlisiina lan la laaj yow sellal lal sa jaamu yàlla lu ci sa yoon lu ci sa yoon benn waa la ñu wax foofu ne ma ah man de sama sëñ bi nangam ak nangam day man day maa maa nga ca maa nga yoon wa de ma ne ko ma su ma dee du ma bokk ak suma sëriñ bàmmeel tey saan tey saan dafa ci gàmmu gi am na ci benn waay bu ñëw foofu dama ko yërëm keroog mu ne ma sama sëriñ day nee na day àggale day ci yàlla day tarbiyawaate day defare waaye ma dem ba jokk ci moom nekk ci moom yàgg ci moom loolu na ba bés jot ah mu mu mu wooma ma ñëw mu ni ma damal jëndal ma sàngara wallahi wallahi jarul leen ma fen kooku jarul ma fen mu ne ma mu ne ma <clears throat> jëndal ma sàngara man ba sëñ bi dina ma xamru mu ne ma waay xanaa da ngaa dof lu ma def neex na yàlla nga naan dina ma xamru yow loolu def googu dox googu ngay dox nan mooy sa defaru àdduna ak àllaaxira mu génn laaj ndekete moom yàgg na kay yónni yeneen taalibe yi ñooñu wax kooku mooy premier nattu bi nee na mu dem ba ci biir bés jot rek nee la ilaha ay waay gars yi xamul fu jëm ak ñoom ndeysaan ndeysaan wallaay jigéen la fekk ci kaw te moo ko jox wér jëfal ko lépp waaw mais mais lii fu jëm ak moom ndekete ci suuf ndekete tux mu metti la nekkee xool li ak tarixa tijaan ni mel tux waxuma la sàngara waxuma la jigéen te mu ne ma billaahi kooku man gëmoon naa boobu maa ngi gëm ne su yonent bi doon wàcc ci këram lay wàcc ndax li muy dégagé ci xam-xam ak way wax yu garaaw ak yu yëf wallaay ci gàmmu gi ma ne ko ah yéen sot nag da ngeen sot sëriñ bu bees bi aja bismillah sëriñ bu bees fan la bu loolu luy loolu waaw doo leen dégg loolu ci koñ bi am na am na benn mara bu bees yooyu doo leen ko dégg musiba la siège la siège la musiba la waaw oh, ni muy beesee sëriñ la rek ah su defee yooyu ñu bàyyi ko xel surtout yéen ndaw ñi surtout yéen góor ñi ak jigéen ñi ñëpp a ngi fi xale yi ñoo ngi fi ni seen bopp yi toj na gars yi sëf nañ leen a sëf a sëf ba xamatuñ fu ñu jëm koo gis soo ko xoolee nii bu dee xam nga dara da ngay xam ni ci ndox la ndox bu ndoxoroon la boobu ba toj na bu yàgg xel ma dem na ah kon mbokk yi loolu euh, nañ ko bàyyi xel hmm? wallahi li may wax yëpp in uridu illa al islah mastataaw wallahi alazim damaa bëgg rek ñu dajeeg Seydina Muhammad wallahi damaa bëgg ñun ñëpp ñu dem aljanna wallahi alazim te man xam naa du xam-xamu baatin xam loolu jarul baatin jël leen ngeen laajte ko xam yéen xam ngeen ni ñoom ñii dañoo wadd daanu nañ bu yàgg ñi leen topp dañoo daanu waaye fi ne ni àdduna ak intérêt ak coow ak wérante ak këccoog daraja tax na fi ne nii ba kenn ku ci nekk yaa ngi protéger li nga yor comme si waaw mooy sa nag yi bët mooy sa xeeti bët waaw kon euh, nañu góorgóorlu bu baax dégg waaw ñu sax di sant yàlla bu baax waaw wax naa leen kone leen keroog ca dëj ba ma leen Seydina Muhammad ak a bëri doole bi mu waxee rek ne subhaana allazi asra bi bi abdihi man leen hii googu damir la damir munfasil la buy dellu ci Seydina Muhammad wax leen sallallahu alayhi wa sallam waaye sallallahu alayhi wa sallam moo damir boobu ci yonent bi lay dellu ah bi abdihi waaw alquran ay wax tudd nañ sell rek borom bi nga xamante ni asra moori ñaane moo yéegi moo invité ci kaw bi abdihi ci ci jaamam Cheikh Ahmed Tijani Cherif ma nga xamante ni moo ëpp xam-xam gaa yëpp gën le wallahi alazim moo leen gën a dégg alquran moo leen gën a dégg sunna moo leen ëpp maarifa billah boole ci nag dal ak yaru waaw Cheikh na Ahmed Tijani Cherif wallahi alazim wallahi alazim xam naa ne ma leen wax bu baax a baax Seydina Cheikh ah déedéet ah waaye déet déedéet ah waroon naa waroon naa waroon nañu am temps wallahi alazim ba ma benn benn leen ko wallahi répertorié naa ko yëpp du seen morom man mujj gi daf may def ay man man daal mujj gi après xaw man xaw ma man xaw ma cinéma la may def xaw ma ree xaw ma comédie xaw ma man xaw ma lu mel ni lool dama ne mii waay waay ji waay waa ji waa ji xam-xamam bi te jëriñoo guñ ko ba tey doo weer ñu ne cour diw <laughs> tijaan yi du ñuy waxtaan pour di yore la ñuy wax te fekk Cheikh la wallahi tey jii ñooñu jugee Dakar yo loolu ma doon laaj ci Cheikh man leen Cheikh moo réhabilité ñëpp Cheikh moo réhabilité yàlla waaw ah waaw sëñ Mor a ko wax hmm. moo ko jox ak cëram ah waaw wallahi alazim fekk na boobu jaay yàq nañ ñoo ngi bokkaale ñoo ngi wàcce yàlla ñoo ngi yégal yàlla fu yàlla nekkul di ko feeñal fu mu feeñul di ko nëbb fu mu feeñee moom la adduna bi doon def yonent bi feeñu cheikh ne ko génnal nga nga nga nga sauver sama diine ji inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizun sirru xifz boobu ci alquranul karim yonent ne ko yow cheikh jox nan la ko tey yaa war a kii yaay yaay yaay xaamil millati wa diin yaa war a protéger l'islam parce que l'islam attaqué nañ ko yàq nañ ko esprit bi dañ na ruux bi dañ na ah pratique bi dañ na te li lépp li ko waral bakkan la ak àdduna wa kam tasarrufin lidil wali te nga ma ne ay ma

nekkoon wér na. ah. ah. moo invité yàlla moo joxaat cër yàlla. moo waaw waaw. ndeysaan. wallaahi moo joxaat yàlla cëram. wallaahi fekk bokkaale nañ ko ba yàlla kenn xamatul lu mu doon. nit ñi réer nañ ko. ndeysaan. ndeysaan. mu mu mu mu mu delloo ko cëram. wala waxtaane naa ko ca jaxaaw. mu mu wax ni ñuy jaamoo yàlla mm-hmm. waaw yaakaar naa mu ngi fii bañ a juum waxi cheikh la yii am na ci ñoo xamante ni mën ngaa wax seen i wax ni dara lu ci dikk mën ngaa juum jaxase waaye cheikh dama jël benn risque zéro risque wallahi mu ngi xoolal cheikh li mu wax ci yàlla benn wëlu ñu mosu koo wax te kenn du ko wax ba yomal qiyaama waaw moo xam ni moo xam ni ñuy jaamoo yàlla nee na inna rabba subhanahu wa taala yubadu la li garadin bal li kawnihi ilahan yastahiqu l uluhiyata wal ibadata li zatihi taala wa lima huwa alayhi min mahamidi sifati al aliyati wal asmai al bahiyati wa hadihi hiya al ibadatu l ulya kenn mësul wax lii wallahi al azim temps waroon na am li firi firi naa ko ba noppi moo tax du ma ci mën a xóot xóotaat firi naa ko ba noppi mu ngi ci kaset yi mu ngi ci kii yi xaj na si ah, ah. yaram bi tàng rek saa na in gis nga wallaay mu mu mu ñëwuma koo kii sax parce que ñoom seen wax benn mot bu ci nekk dafa am valeur te du ma ci xóo du ma ci duggee gis nga ar rab lu utilisé yaa ngeen yàlla yàlla nangul ñu nangul leen jërë ngeen jëf yàlla bindal leen tuyaaba lu ñu ci yiw yàlla nañ ko yàlla boole jërë ngeen jëf jazakumullahu xeyran wallaay dara du neen dara du neen dinañ ko jot li bu wér insha allah wallaay ndeysaan dara du réer <laughs> ndeysaan kii de yi yàlla nañ daje aljanna ñun ñëpp ne na inna rabba rabb la utilisé rabb rabb rek waxtaanu boppam la waaw waaye ñun borom lañ koy fiidee may leneen la de waaw nee na yobadu laa li nee na kenn du jaamu yàlla ngir daam loo ci xaar mhm. xanaa xamoon ni tarixa bi benn wird muy laazim ak wasif ak xadra xadra juma kenn du ko def ngir dara c'est interdit ta'ziman wa ijlalan laka ibtigaa mardatika loolu kese màggale ko yàlla rek dégg ji ndeysaan nee na waaye yàlla dafay dafa nekk buur boo xamante ni dafa dafa yeyoo nekk gi nekk yàlla suivre ma ndànk rek mu ne tamit dafa yeyoo ñu koy jaamu parce que moom rek moo bind dégg nga wax ki bind rek la war a jaamu man war ñoo jaamu kenn ndax kenn bindagul ndeysaan mu ne tamit yàlla dafa am ay melo yoo xamante ni melo yu kawe yu rafet la ndeysaan waaye mu ne tamit dafa am ay tur yu kawe yu taaru asma ak ay sifaat ak jëmmam muy saatam mu ne jaamu yàlla bi nag mooy jaamu yàlla bi gën a kawe ci jaamu yàlla yi Cheikh Tidiane ñu lii bi mu doxee ci ci la wul yi yëpp defaraat seen toogaay xam ne ndekete yoo maqaasit yi mu doon jàng façon yi mu doon ubbee seen i yàlla façon yi daan ubbee seen i julli façon yi daan ubbee seen i xalwa yi ñuy def ndekete yooyu yëpp Cheikh neen leen si foofu ku la wax ngay tëju ku la ku la def loolu pour ñu xam la pour nga siiw ku la wér loo ah, koo gis moo ngi si kar ñang ngañ ngañ ngañ rek pour cheikh nee na déedéet li nga war a jot kenn mën la ko tey jot doo koy def def ko ngir yàlla lii ñëw ci yow sa yoon bi ci ne daan sax moom la moom moom rek sëriñ sax noonu mu ne sëriñ tamit noonu la ñuy ànd ak moom sëriñ kenn du ànd ak moom pour lu mu la defal ak lu mu la xañ mu ne da ngay ànd ak moom ngir ànd gi ngay ànd ak moom ngir yàlla ànd googu daal lay jegeleeg yàlla dégg nga mm-hmm. waaw moo ko ndeysaan mm-hmm. noonu la réhabilité Seydina Muhammad mm-hmm. su xatul woon dinaa indiwaat yeneen exemple ci yàlla wallahi alazim noonu la réhabilité Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ne bi abdihi Cheikh Tidiane daal ne dëgg dëgg dëgg maanaa boobu mooy bi abdihi ci jaamam ba mu ne Cheikh nee na hii googu mooy wane ni yàlla benn jaam rek la am muy Seydina Muhammad kii moo xam nee na moom rek moo jaamu yàlla moom rek mooy jaamu yàlla moom rek la yàlla nangu njaamam njaamu keneen ku yàlla nangu njaamam da koy yëkkati ci jaamu Seydina Muhammad su amee connexion yàlla nangu ko su amul connexion yàlla rejeté ko mu ne kon moom rek mooy jaamu yàlla xoolal li mille sept cent trente cinq la ko waxoon loolu du tay de la ilaha illa mu ne xeyrul bëri Seydina Muhammad sallallahu fukki junni ak ñaari junni at la jaamu yàlla teg sa fukki junni at ak benn junni at teg ca fukki junni at kase teg ca neuf mille muy juróom-ñeenti junni teg ca juróom-ñetti junni teg ca juróom-ñaari junni teg ca juróom-benn junni teg ca juróomi junni teg ca ñeenti junni teg ca ñetti junni at teg ca ñaari junni at teg ca benn junni at douze mille ans de manière décroissante yonent bi sallallahu alayhi di jaamu yàlla ba lépp luy ibadatu yonent bi ne ko cas cheikh nee na foofu la yonent bi jaamoo jaamu ga parce que lépp luy jaamu yonent bee ko naan ay géej la mënu ko fuux ñu dugal ko ci fukki xijaab mu xëtt yëpp ñu dugal ko ci fukki géej ah yonent bi naan géej yëpp loolu waxtaane nañ ko ba noppi cheikh nee bi muy raw gaa yi du tey démb la sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon moom rek mooy jaamu fi yàlla mu ne képp koo xamante ni bëgg nga yàlla tappal la garaatu jaam mu ne da ngay fexe daal di daw daal di connecté wu ci Seydina Muhammad lu yonent def nga def ko lu mu bàyyi nga bàyyi ko su ko defee lu yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci teraanga dina la ko wàcceel ci yow muy barke ba kon Cheikh moo réhabilité yonent bi ba ñëpp xam ne yonent bi du du c'est pas seulement Muhammad ibnu Abdullah Muhammad le fils d'Abdallah déedéet il a une autre dimension ésotérique une autre dimension spirituelle une autre dimension plus profonde et plus sacrée. parce que te loolu doo xamul xanaa xamul doo xam tariqa tijaan gars di di nga tariqa bi yëpp loolu la parce qu'ils n'ont pas compris ñii tijaan yi tamit ñi xamul loolu mënuñoo défendre seen bopp parce qu'il y a deux Muhammad ah oui il faut dire waaw lu moo am ñaari mim mim bi mooy zahir bi beneen mim bi mooy bi Mouhamad ñaari mim la waaye ñaari am la donc y a deux Mouhamad ah Mouhamad bii mooy doomu Abdoulaye ak Amina moom lañ denc suul nañ ko am na beneen Mouhamad boo xamante ni kooku du dee dégg li mu bëgg a wax ah? mooy leer gi yàlla njëkk a bind far pour mu jeex mooy leer gu njëkk boobu leer gu njëkk waaw wax naa leen ko keroog bi mu demee Isra wal Mi'raj mooy ci voyage nocturne bi may junj nii ba mu demee ba jàkkaarloog sama borom ci bureau bi comme ni ko imaam di waxee waaw yonent bi gis ko benn mbindeef bu rafet mu ne yàlla waa kii ndekete man am na ku ma dàq eh, yàlla ne ko mais kii yow yàlla ne ko mais kii yow <laughs> mais kii yow dalal sa xel bul bul bul wax hmm. ko ah mu ko yow ndeysaan la lamb lamb la am sutura jërëjëf jërëjëf soxna Ndeye Gone ndeysaan yàlla nekk sa sutura àdduna ak àllaaxira ndeysaan ndeysaan yàlla na la fekk sa bàmmeel dajeeg mhm. yow ëllëg yowmal qiyaama ndeysaan yàlla na ko yàlla def <laughs> waaw kay mu ne ko mais yàlla ne ko kii yow la mu ne ko waaw léegi nag waaw dafa ni dafa ne yàlla waaw waa léegi kii ku mu ne ko mais kii takkandeer bi la takkandeeru kii moo nekk nii moo nekk ci kaw suuf di doomu Abdoulaye Diak Amina Cheikh Tidiane daal ne yonent bi su daan dox doo leen dégg gàmmukat di ko wax xayrul bari su daan du am takk ndeer doo leen ko dégg firikat di ko wax seen gàmmu yi waaw léegi laajee lu dox du am takk ndeer mais parce que takk ndeer gi mooy dox alaaji maar te takk ndeer du am takk ndeer yo cheikh bi yàlla xam moo xam léegi nag gis nga tamit na ngeen loolu loolu soo ko xamul mënoo xam tariqa bi gis nga leer gu njëkk boobu rafet googu gu taaru googu googu yàlla doon wax naan yonent bi ne ko kii yow leer googu laa la leer googu moo feeñu Cheikh Tidiane jox ko tariqa Tidiane mais loolu da ngeen ko war a xam doo ko xamul doo défendre tariqa bi da ngay wax bi doo wax gars yi ne mais loolu nu mu mën a nekkee kay sa madina génn di di xabaram dem ba dajeeg Cheikh ne Cheikh ne da koo gis jeexaran mu jox ko wérdu yi. soo ko waxee mun la mais kooku faatu na suul nañ ko mais leer ga la. mais leer ga leer ga duy ñëw léeg-léeg xam nga nu def day yor jëmmu am bopp am loxo am tànk am lépp am lépp lay am kooku moom la moom moom moo gisee Cheikh ah mais nit lay waxal fil kon kenn day yor jëmmi nit waaye te loolu doo jàngee jërut kamal war nga ko comprendre ayna rahmati rabbaniya yaa qudratal mutaxaqiqatil xaaitati markazil fumi wal ma nuurul akwaanil mutakawinati lan la wax al adami mooy celui qui la qui a la forme adamique c'est la lumière qui a la forme adamique c'est-à-dire la tête le tronc les quatre membres inférieur et supérieur leer kooku moom moo jokkoog yonent bi moo jokkoog Cheikh Tidiane jox ko salaatul fatiha jox ko wirdu wi wax ak moom leer googu moo dul moo dul tàqalikoog duur yàlla yi soo déggee wul yi naan du ma toogee benn minute gisuma yonent bi bu leen ma boole ci ci lislaam wala ñu ne diw nit yàlla bi du tàggoog yonent bi mais suñu la waxee leer gi la ñuy wax nuurul mu bi la al ak nuurul akwaani al mutakawwinati la xam nga leen bëgg a tarixa bi moo tax gars yi fonk leen ko ñu ko jël nañ ko fonk nañ ko fonk nañ ko fonk lépp ngi mooy mooy mooy trésor ñiy dund ak ñi dee ñëpp wallahi laa maa leen ko tariqa bi c'est manifestation manifestation wu leer googu la est-ce que xam ngeen li ma a wax non loolu doo comprendre da ngay sonn déglu ay quarante cinq waxtaan ci Cheikh doo xam dara parce que loolu mooy base bi gars yi nag dañ leen koy nëbb parce que soo comprendre yaa ngi ñoom tolloo xam-xam moo tax dañ naan la waaw daf ko gis rek jeex na foofu la ñuy yem waaw nu mu ko gisee moo Mor leen koy wax maa la ko wax gratuitement moo kenn jox dërëm wallahi laa bi loolu la moo ko jox tariqa tijane moo tax tariqa bi c'est une manifestation de cette lumière primitive leer gu njëkk googu dafa am ay manifestation yu bëri am na ci benn bu ñuy wax islam am na bu ñuy wax liman am na bu wax ihsan ci biir ihsan nag ci la manifesté waat muy tariqa Cheikh Tidiane bi moo tax ku ci jàpp rek waaw jàpp nga ci buum gu dëgër ga mooy leeru yonent bi yow jàppoo ci yonent bi mais leeru yonent bi nga jàpp xam nga li mu bëgg a wax mm-hmm. yow yow lépp yonent bi nga ne castee wax kay léegi dinaa ci ñëw léegi insha allah li may bëgg a wax nii mm. waaye maa ngi koy denc sama xel yàlla ma ko yàlla fàttali cheikh même ni mu réhabilité yonent bi sallallahu alayhi ba ñëpp xam ni yonent bi dafa am ñaari dimension mooy dimension innama ana bashar mooy un bi dimension exotérique ak dimension ésotérique mooy zahir ak baatin moo ko feeñal ci la ñëpp xamee ni ndekete am na leneen lu fi am waaw xanaa déggoo xaqiqatul kawni aynu zaati talaatullah ifadatullahi nuurullahi yallaahu maawal xaj malik waaye wax tey siir <laughs> tey siir du jaaxaan sëñ Mor leen ko wax hmm. la it kooku borom fat xoo ko def am na lu mu wër ba sonn ba ba tas yàlla nag ko cos ne ko moo ngi nii jox moo tax mu ne alhamdulilahi zid taysir taysir kañ fu mu am taasir am na fa yàlla mi yombalal kon am na lu jafe woon ah rabbi yasir wala tuasir bi yonent bi di ñaan taysir ah <laughs> am na am na lu xew dégg ko ca saa si mu ne yàllaa wa salli salaatan parce que xam na ni ki mu jàkkaarloo su gaawul julli ci moom leer yi gaañ ko fatxu la loolu fatxu la loolu du ay wéy ñu wayantoon yi de moo tax ba ma déggee waajee naan rabbun tabaraka di fo ma ne ko yé def lu laa ilaha illa allah ma ne ko bu ko waxati mukk ci àdduna yàllaaw yàllaaw di fo ma ne ko yàqu nga yow c'est fini rabbun tabaraka aw rabbun taqadaka rabbun yi mu ciy dégg moo tax mu yaakaar ne am polo <laughs> ma ne ko ma ko yéen li nga xamoo foofu la fa nekk ci biir kenn kenn dafa xam foofu la fa nekk maa fil bariyati man lam tasqihi karaman min nuurihi allahu akbar xoola loolu loolu firi ko tay nga dee de firi ko rek waaw firi ko maa fil bariyati amul ci kenn ci mbindeef yi man lam tasqihi te yow yonent bi nandaloo ko man lam yow yàlla naandaloo ko min nuuri yi ci leeru yonent bi aca ah, toj ko so il faut nga dem ci gaa yi góor yàlla yi ñu xamal lool kooku borom fax moo ko xam juróom-ñetti yoon lay la yàlla nandal mbindee fi ci leeru yonent bi soo xamul loolu nooy firi ma man lam taf yi karaman hmm? firi ko saa nga koy firi rek jaar ci kaw dem xaqiqatul kaw ni nag da koo xam <laughs> moo tax sunu mag ñi yàlla yàlla fayal ñu leen moo tax tamit di euh, di di di di aventure wu di firi seen i wax ku billahi ku koy def yaa ngi ci danger bu rëy rëy rëy rëy maa la ko wax danger bu rëy danger imminent nga nekkee parce que ñoom li ñuy wax maqaama la dañ faa toll soo tollul ci maqaama boobu mënoo xam li ñuy wax mënoo firi li ñuy wax moo tax foo toll war nga di jéggulu di leen yónnee ay salaatul faatihi mag képp kuy firee ka gàmm moo ko def yooyu war nga di def ay salaatu faa di leen ko yónnee ngir muy jàng pénalité yi ngay def ci seen i wax ñoom dañuy wax guy ga nga wax daqaar ga nga kon cheikh moo réhabilité yonent bi ba ñëpp xam li mu doon sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu yàlla dolli xamal yonent bi waaw gis nga gis nga jëwt kamal gis nga keroog bi mu jàkkaarloog moom ah wallahi laabi hmm. keroog bi mu jàkkaarloog moom ñu gisante ah lu mu ko wax dana ko maam ñëpp a ngi lay tagg maam ñëpp lay woy ñëpp lay tagg waaye maam yaay kan ah maam yaay kan yonent ne ko yonent ne ko ci ci ni ñuy déggee parce que dikk yonent bi doo bind su lay wax ngay mokkal waaw dikk yonent bi hmm. su lay wax ngay mokkal jarul bind mais nag dikk lañ koy tuddee dicté nag mooy ñu lay wax ngay bind ci noonu la waaw mm-hmm. kay cheikh ne yonent bi bi maanaa pour ngeen comprendre ne ko jëlal big ak fëy ma dicté la moo tax jawrat kamal min imla i sayyidil wujud su nga moo tax cheikh Tidiane dafa garaaw yéen foo leen déggatee liir wala ngeen liir téere dégg cheikh wax ne wax na ma waxul wax na xaala li sayyiduna muhammad mm-hmm. du ko waxee xamal ni waaja ca Madina lay wax waaye soo déggee mu ne xaala li sayyidul wujud yi foo ko déggee xamal ne leer njëkk ga lay wax maa la ko wax sayyidul wujudi la koy tuddee déggoo leen ko ko waxtaan ka ci lu ñu sayyidul wujudi wa wa ah wa allama shuhud dégguma wa allama shuhud alamu alam la alam alamu shuhudi alamu shuhudi mooy lan gaa yi nag ñoo naan alamu shuhudi de du alamu shuhudi de alam la alam mooy drapeau c'est-à-dire dooy wëri yàlla déggul baax li may wax mm. dooy wëri yàlla dem seeti yàlla wala ngay dem ca yàlla soo gisee drapeau yonent bi xamal ni àgg nga mm. xam nga sànq bii ñëw dama ne borom oto bi xoolal taxawal fii fii rajo yi nekk parce rajo yi mooy wane ni agsi nañ kër Baye Cheikh yonent bi noonu la mel fa yàlla sooy dox di dox ci yàlla def séeru ci yàlla di dox ba seen yonent bi seen drapeau ah santal yàlla xamal ni àgg nga fa yàlla parce que nit du àgg fa yàlla nit ci yonent bi lay lay yem kenn mënta dépassé yonent bi nit du àgg ci yàlla sëñ war leen ko wax déedéet loo war a gis ci yàlla wala war nga war ko am ci yàlla yàlla da koy jël branché ko def ko projection muy film ci jëmm yonent bi parce que yàlla képp ku mu def projection direct ci yow nga alko keroog bi ma leen di expliquer lu ma leen wax fóot nga sa yére bu noppi ne na nga ko bëgg a paase waaw ñëpp xam nañ ne xal mooy paase waaye soo demee ca waañ ba tibb sa kuddu cunwaar ak xal xëpp ko ci yére yi ne da nga koy paase yére yi nu muy def day lakk leeru yàlla ku mu song da lay lakk ne nga yàlla dafa jël wut benn feer bu ñuy wax Muhammad feer boobu fa lay def xal yi feer boobu nag mooy paase fekk leeru yàlla gi mooy paase كيف ترقى رقية الأنبياء صلى الله عليه وسلم كيف ترقى رقية الأنبياء كيف ترقى رقية الأقوال كيف ترقى مخيلة الأنبياء يا سماء ما طاولتها السماء لم يدعوك فيه الله ولا الخارة لسنا منك دونهم وتنا إنما نذر ثم إلى الناس كما مدهم قلوب الآن لك ذات العلوم من عالم الغيب ومن آل آدم الأسماء أنت مصباح كل قدر فما تذكر إلا أنت من الأدوار لو تدل لجمال الكون مختار لدى الأموات والآباء ما ملت بدرته من الرسل إلا بشرا وما بك الأنبياء تتبادل الرسول وتكون حياه بعد أيام وبدأ الوجود ملك كريم للكريم آله وفاه كيف ترقى إياك الأنبياء dégg naa la dégg naa la da ngaa bëgg ma firi waaye su ma ci duggee du ma fi génn wallahi alazim kooku cheikh firi na ko futuxaatu rabbaniya kayfa tarqaaru kayka lambiyaaw wallahi alazim moo feeñal yonent bi wallahi alazim ma ngoog noonu la damay tënk gaaw noonu la réhabilité yeneen yonent ci Seydina Adama ci jiitu cheikh moo ko réhabilité am na ñoo xamante ni firikat yoo xamante ni ñu cheikh ba léeg la dal ci kaw maam Adama naan Adama moo tax ñu wàcc ci suuf ak Adama moo ñu tooñ ak yooyu nga dégg ustaas di ko wax. cheikh nee na la déedéet bul waxat loolu mu ne yàlla ni mu nekkee zahir noonu la nekkee baatin ni mu nekkee ëwal noonu la nekkee laaxir nee na yàlla léegi-léegi mu teral la mu tere la fekk daf laa digal mu ne loolu nag aarif mooy xam ni lii lii la yàlla tere ndigal la ndigal la xam nga léeg-léeg léeg sa doom am ay affaires yu muy def ci kër par exemple muy way wala muy fecc ay affaire nga bëgg ko woon gars yi xam nga li mu bëgg a wax léegi su ko defee nga def eh diw mais yow woyal way woowu zik waaw zikkaral sax moo gën a baax waaye mu ne mu bañ xale bi di am kersa nga daal ne eh kii mënul zikar loolu dégloog léegi eh mënul ah waaye waaye man eh yow may waxuma loon ni mënul su ko defee rek nga gis ko mu ne laay laay la zikar teg kaw parce que dañ koo kii cheikh nee na noonu la yàlla def ak maam waaw ñu ne waa lu tax mu ne aadama su lekkul woon garab googee mu ne yeneen bi du te création aadama ak leneen lu dul aadama nee na yonent bi judd rek moo tax kii kii mu am xam-xam est-ce que a jigéen li ma wax te lii la nga dégg ab ustaas di dal ci maam aadama aadama dafa tooñ yàlla aadama dafa nangam na cheikh nee na déedéet bul wax loolu day sànq cheikh a xam-xam wallahi noonu la def yonent yëpp ñoom Seydina Moussa ñoom Seydina Ibrahima alayhi salaam te lañ ko lañ ko taqaloon ah di sant li mu doon gis noon naan lii mooy sama borom ak lii mooy ak yu demee noonu yooyu yëpp daf ko corrigé de Seydina Ayuba moo ci gën a métti lépp léeg nga dégg ko naan ah na ngeen muñ muñ leen Seydina Ayuba fukki junni sax ñoo ko lekkoon lekk yaram wo ba mu des ba mu ba mu wax yàlla ne ko bàyyil sama xol ak sama làmmiñ mais loolu psychologiquement xel ma xalaat ma dafa mën nekk ay sax ku ñu lekk douze mille sax ku ñu song lekk la kañ da dee ku ñu lekk ba sa yaram yëpp ba de def mais loolu Cheikh nee bu leen waxat loolu am na feebar yoo xamante ne yeneen du ko dal nee na dafa feebaroon rek ba mu wéree wér yàlla nee na ko fëggal sa tànk mu fëgg ndox génn mu ne ko naan ci sangu ci loolu mooy saafara naan ci sangu ci wér saafara ngo ak ban yonent encore ah ah Seydina Aïcha xadisu ifki liñ koy jiiñ noonu mu ne martaba bu mu waroon jot rek la sayidna yunus inni kuntu min azalimin moo ko waxoon laa ilaha illa anta min azalimin dafa nekkoon ci biir géej gi ci biir lëndëmu géej gi ak lëndëmu ndox meeg lëndëmu guddi gi nekk ci biir jënu euh, euh, biiru jën bi di euh, ak histoire bi dégg ngeen ko léeg-léeg nga dégg ustaas na ustaas naan inni kuntu naka man min azalimin ci way tooñkat yi laa te yàlla nee na inna inna shirka la zulmun azim nee na tooñ sa yàlla mooy mbokkaale yàlla ab yonent dina mbokkaale yàlla cheikh nee na du loolu de inni kuntu min az-zalimin cheikh nee na inni kuntu min al-arifin mu ne dafa am benn maqaama boo xamante ni Seydina Yunus a ko waroon na jot te waru koo jotee ci suuf ci biir géej la ko waroon jëlee moo tax ñu bantal ko waddal ko ci biir mu ne kon maqaama boobu la waroon jot xoolal lii mi xoolal xoolal façon xam-xam yi lii kat ñii dañ koo xam waaye xamuñu ko balaa nit du namm lu mu xamul nit du namm lu mu xamul nit du namm fu mu xamul loolu mënul nekk ah namm France mosoo faa dem mais c'est possible mais noonu la def ak yeneen ji yëpp waxuma leen koon ak kam yeneen ji yëpp da leen réhabilité ba nit ñi seen daraja ak seen maqaama mun leen ñii attention ñii ay gars yi lañ am na ñu leen di saaganoo cheikh moo leen réhabilité am na ñu jël seen sëriñ di teg ci kaw saxaaba yi waxuma la saxaaba yi am na ñu jël seen sëriñ di teg ci kaw yonent bi cheikh moo dindi loolu ci kaw suuf cheikh moo ne saxaaba yi ñaari mbir moo tax ñoom duñu moromu kenn mu ne dama leen di jox exemple ñu ne ko exemple mu ne saxaaba yi seeni fas suñu leen jaagalee ñu daw ba seeni gémmiñ génn ay fuurit fuurit yooyu dal ci suuf ñax sax ca ñax boobu moo moo ëpp doole wëli bi gën a mag ci wëli yi ñax ma <laughs> fuuritu fas ya fa mu dal ñax sax fa mu ne saxaaba yi nit ñi dañoo xamul mais lu nit jàpp xam nga ne nous sommes un milliard et quelque ci ay jullit ku julli ku wóor ku jaamu yàlla Cheikh nee na bala laa fay jël li nga jaamu yàlla fay ko saxaaba yi ba noppi soog soog laa fay kooku foo ko mën a dabee ci ci tiyaaba kenn mënu koo xam noonu la réhabilité xam-xam xam-xamu xam-xam yi yi ñu doon wax ne waa l'islam xamuñu ko moo ko indi mais cheikh moo njëkk a wax ci kaw suuf ne nit day xalaat soixante dix mille xalaat loolu kenn mosu koo xalaat ci àdduna les plus grands psychologues du monde mun mun suñ mosuñu koo génne soixante dix mille xalaat nee na ñeenti xalaat moo am xalaat yoo xamante ni moo ngi branché woo fa yàlla moom la tuddee askar ar rabbaniya les pensées seigneuriales mu ne beneen xalaat bi mooy al afkar al malakiya mooy les pensées angéliques xalaati malaayika la mu ne beneen pensée bi mu ne ay pensées moo ngoog seytaaniya la kooku dafay branché wu ci iblis mu ne beneen pensée bi mooy plan euh, pensée nafsanique mooy yi nga xamante ni ci bànneexu bakkan kese lay lay branché wu mu ne ñeenti xalaat yi ndel la di xalaat bis bu nekk nag nit dina xalaat soixante-dix mille xalaat nii lii kon moo ko ñëwee ci aw kaw parce que xamoo ko ba koy wax Cheikh nee na xol am na juróom-ñaari coffre xolu doomu aadama nee am na sept coffre yu fa nekk coffre bu ci nekk benn benn benn benn jamaa moo nekk ci biir jamaa boobu su tàkkee rek nga defaru mais loolu loolu kenn nga ko mu sax ci kaw suuf sept ay jawahir la ko tuddee dégg nga jawharatu zikri jawharatu shawq jawharatul mahabba ah jawharatu sirr jawharatu ruux jawharatul ishq jawharatul maarifa billah jawharatul faqr moo mujj kenn xamul lu mu doon moom Cheikh Tidiane xoolal loolu xam-xam yooyu boo koy déggee ak jëmm yonent bi ah jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw douze mille nit nit dina noyyi vingt quatre mille fois par jour douze mille inspiration ak douze mille expiration waaw ki gën a aay naka compter compter ko ni muy teewee ci jotaay yi waaw ni muy teewee ci jotaay yi yonent bi sallallahu la wa sallam waaye kooku leer ga la leer ga la leer gi moo ngi fépp leer gaa ngi fii moo ngi feneen soo koy ubbi sa bëtu xol di ko gis leer gaa ngi fépp mooy nurul mu tax sab sa waay waay waay yéen a ngi koy dégg toujours ifaadati ka min ka ilayka ihaatati nuuril mutasam ga dégg ngeen ko nag sa waay mooy leer googu rek leer gaa ngi fépp moo tax soo wasifa fii moo ngi fii soo wasifa Amérique moo nga fa soo wasifa yéen bi dafa mën a jógee Madina nag di di ñëw fa Sénégal pour fekk wasifa mais il est il est partout il est partout jëmmam jaa ngi fi leeram gaa ngi fépp mais ambassade u Amérique fan la amul ci àdduna réew mu am di république rek ambassade nga fa ambassade du Sénégal noonu ambassade du ah. kon kañ sallallahu taala waaw comme firi bi. waaw xam nañ ne mooy yàlla gën ñoo booleeg leer bi ba bu ñu tàqoo. bu tàqal koog moom. Ah, non parce que doo ko waaw xam nga waaw maar bu bu dugg foofu day garaaw salaatan bi biha iyaa boobu xam nga ni ñu koy firee mooy salaatan julli goo xam ne tuharifuna dinañu gën a xamal. Hmm. iyaahu ah mooy dinañu ko gën a xamal. déedéet ëpp na loolu du xamal kase du xamal kase kase mooy da dem ba dëkk ak leer gi da ngay dem ba dëkk ak leer gi doo tàggal ko moom waaw ndeysaan d mais nag dëkkoo boobu foofu laay jëm waaw ndax loolu moom laay séddoo yéen rek daal di arrêté waxtaan wi incha allah ba beneen yoon mooy loolu mooy expliquer gars yi li tax Cheikh Tidiane radiyallahu anhu kenn mënu koo dab li tax men kenn mënu koo dab ci lëwlu yaaw yi ba yama xiyaama euh, c'est parce que proximité bi mu am ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax jege gi mu jege yonent bi jege googu moo amul benn xam nga proximité physique bi proximité sanguine bi ko proximité spirituelle bi yëpp cheikh daf ko daf cee jiitu ñëpp parce que cheikh asanay maamam asan Fatima yaayam Fatima yonent bi ko jur ah kon ñëpp xam na ni Cheikh Chérif la moom sax Chérif la ñuy wax Cheikh Diane Chérif far moo doon xam-xamam ci loolu yëpp xam nañ ko ndax ñu mu firee alxuraan kenn mosu koo firee ngeen bagage ma leen jox nii te am na yeneen junni yu def yëpp ay milliards yëpp de Cheikh dane du noonu nii la billaahi te du waxee ñëpp ne gongo mhm. moo moo moo jël sirroom moo doon sirrum sirru bi mooy lan rahmatu rabbaniya la yonent bi mooy aynu rahmatu rabbaniya mooy source de la miséricorde divine mooy jëmm ji nga xamante ni ci la yërmande yàlla di gongee ko di jëm ci jaam yi yonent bi dafa mujj jël loolu sirru boobu jox ko cheikh ne ko yow léegi yaay ngoog yaay xalifatullahi fil ard yaay xalifa yaay sama xalifa yaay sama naib man sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mission bi yaa ko moom ok ba li mu ko donnee ci yii yëpp dafa am beneen nag donnin bu gën a garaaw moo gën a garaaw moo gën a neex moo gën a rafet moo tax ku ku ku jonjog cheikh rek santal yàlla ku xa waxuma la jo mais xam ko rek xam xam xam ne cheikh Tidiane rek am na doy na cër fa yàlla wallahi la alam falal nekk naa leen ko yaakaar na seydina cheikh radiallahu anhu bis dafa am jamono dikk yaram wi di tàng moom Cheikh na Tidiane yi ñu koy upp di ko lijjanti ba sonn yaram wi di gën a metti rek di gën a tàng rek aha ba mujj gi ñuy jël ñu wut ay lu mel ni ay mbalka lu mel ni ay mbalka def ci ndox di jël xawsul bariyati Cheikh Tidiane radiyallahu anhu di ko dugal ci biir mbalka bi di ko génn di ko dugal ci beneen mbalka ndeysaan yaa ngi dégg mhm. waaye suñ ko dugalee ci mbalkam yi suñ toogee tuuti ñu génne ko ci mbalka mi ndax mbalka mi day tàng bay lakke ndax li tàngoor yu nekk ci biir yaramam ñu génne ko dugal ko ci beneen mbalka boobu tamit mujj di baax ndax tàngoor yonent bi sallallahu alayhi leer gi laay wax de mhm. ñëw ne ko Cheikh waxal gaa yi ñan noppalu mu ne ko ah mu ne ko waaw lu xew sama yaram wi tàng na yonent ne ko ana allazi daxaltu zaataka allahu akbar loolu la yu mës a ci kaw suuf loolu kenn mësu koo dégg kenn mësul dégg loolu wallahi laal yàlla ñu yàlla defal lool ndeysaan luñ luñ am sax doy na cheikh xam ko rek doy na maqaama soo xamee kuy cheikh xam ko rek xam nii ne moom am na cheikh ahmed tijani doy na maqaama wallaay wala yi loolu rek lañ bëgg de xam ko rek doy na sëg falal yeneen bi ne cheikh ana lazi daxaltu zaataka maa dugg ci sa jëmm maa dugg ci sa jëmm ndox yi mënul laa seddal maa dugg ci sa jëmm xam ngeen ne Sénégal yàgg ngeen a dégg de waaye mosoo leen dégg de moo doon yonent beeg moo moom bagage moo moom yëf yeeg mooy yonent beeg lé lépp dégg ngeen ko waaye yonent wax nit ne ko dugg maa dugg ci yow kenn mos ko dégg tijaani waaw te nga kii rek yow

soo ko gisee gis nga yonent soo ko nuyoo nuyu nga yonent su la joxee yonent la jox su la mayee yonent la jox ah soo ko laalee laal nga yonent soo ko bëggee bëgg nga yonent loolu moo tax soo bëggee gaaw bëgg yonent bi yonent bi fees soxal bëggal Cheikh na Ahmed Tidiane soo bëggee jokkoog yonent bi te doo tàggoog moom jokkool ak Cheikh Ahmed Tidiane soo bëggee foo toll yonent bi di la may ay leer di la tëbb jëlal wér du Cheikh Ahmada Tidiane demal ca malaan wasifaam ya demal ca xadaraam ya demal ca gaayam ya ca njoo ak ñoom ah ndeysaan soo ko defee rek day wallahi yaa ngi jokkoo ak Seydina Muhammad te yonent bi ku jokkoo ak moom yaa ngi jokkoo ak yàlla ndeysaan yaa ngi jokkoog mbiru yàlla yaa ngi jokkoog leeru yàlla yaa ngi jokkoog teraanga yàlla kon euh, nañ góorgóorlu dëgg ah nañ góorgóorlu ñun ñëpp jaam yàlla wéetal yàlla def lu baax wax lu baax kenn ci des amul solo yii yëpp dem fenn sax di sant Cheikh Tidiane radiyallahu anhu tariqa bi moo ko tuddee tariqa sant yàlla tariqa bi sukkur la ko tuddee xam nga tax jaam mënta jaamu yàlla bay jaam dafa mën a jaamu yàlla yow yaa ngi kii problème yaa ngi ki xalaat yaa ngi kii yow ku la wax ne sa tuur ndox bi set na ku la wax ne la sa sangu janaaw bi baax na waaw ku la wax sax ne yow li ngay dem nangul nan la ko waa kay waaw léegi waaw léegi sax boobu gën a leer waaye léegi ku la wax nangul nan la waaye léegi ku la wax ne yow li ngay dem nangu nañ ko kan moo la ko kan moo la wax ne li ngay def nangul nan la ko waaw ah, xam nga kenn waxuloo njortu nga am bu rafet <laughs> ah loolu moo tax jaam bi li mu war a def mooy di sax di sant yàlla surtout ku bëgg son borom gërëm la ah gis nga jaam yàlla yii muy julli yi ak woor yi ak yépp dañ ko war a rafetal bu baax ndax sant yàlla la li ma leen di wax nii non sëñ bi sori laa ko jëlee waaye dafa dafa yomb ci yéen wallahi alazim li ma leen di nii non fu mais fu sori la jóge waaye yomb na ci yéen parce que gratuit la waaye bala ñu koo xam de euh, ndeysaan hmm? bala koo xam da ngay sonn de hmm? ay at ngay def pour xam ko yéen nag une minute lan leen koy wax moo tax mu yomb ci yéen waaye li ma leen wax du lu xaqiqa piir la doo leen doxee ci àdduna di ngeen xam li ma leen wax ja jaam yàlla li mu koy wax mooy sax di sant yàlla sant yàlla foo leen toll loo leen di def ci jaamu yàlla yéene leen ci sant yàlla zikkar yi yëpp defee leen ko sant yàlla bu leen bu leen jéem naan da ngeen di wut dara ci kanam yàlla de wala wut benn place foofu amoo leen ko kenn ko ko fa am sëñ leen ko wax Hmm. yàlla ni mu selleeg ni mu setee ni mu laabee hmm. kenn amu fa place kenn rek la préparé defar ko ba mu mën a ñëw foofu di dugg ko waaxu fi dama ko dikk muy Seydina Muhammad kon yow soo muusee da dem rek te xadara yonent bi toog fa xadara yonent bi nag mooy xadara sant yàlla wax naa leen secret bi de wallahi wax naa leen ko wax naa leen ko de góor yàlla yëpp ñoom ñii ñëpp ngeen di dégg ci àdduna bi wala wala dégg mu am maqaama sant yàlla ko may sëñ Mor leen ko wax de billahi wallahi tallahi wax naa leen secret wax naa leen ko de xam naa luy waat de sax leen di sant yàlla sax leen di sant yàlla bu leen santee nag ni gars di santee sant yàlla laa wax déglu leen bu baax <laughs> déglu leen yàlla buur bi noo ngi sant yàlla buur bi nangul cant yàlla buur bi yeyoo cant laa ilaha illallah déglu leen baax yàlla buur bi sant nan la yàlla buur bi gërëm nan la yàlla buur bi kañ nan la laa ilaha illallah hmm. bépp cant yaa ko moom hmm? léppi cant yaay boroom amoo maas ak moroom laa ilaha illallah yàlla buur bi noo ñaan noo ñaan gën gi ñaan sant moo di gën gi ñaan laa ilaha illallah lii du waxi waykat de dañ ma war gën gi jaamu déglu sant moo di ruuxu jaamu sant moo di yéegal jaamu tarxiya mooy sant yàlla mooy yéegal nit fa yàlla sant moo di cërub jaam taxaw toog akit raam yooyu rek am de santal sët santal maam laa ilaha illa sante buur bi yàlla xel yi sante buur bi yàlla xol yi sante làmmiñ sante cër yi laa ilaha illa allah sant yaa ngoog de sëñ bi daleen koy may zar ñu ab dërëm wallahi laa ilaha illa allah ah? moo di kaddu buur bi yàlla laa ilaha moo di kaddu buur bi yàlla muhammadu rasulullah moo di bégal buur bi yàlla muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah Ah, yaa ngi yaa ngi làkk làkk péy ba de làkk foofu yaa ngi koy làkk de waaw yaa ngi koy làkk péy ba amul wax wax ju bëri nii li foofu kenn du ko wax waaw looy wax foofu loo koy wax looy expliquer amul ubbi amul tijji amul musul seytaane amul foofu dara amu ko langue bi benn moo la boobu langue boobu benn moo la benn moo la la ilaha illa allah la ilaha illa allah loolu rek leen di yomb foofu amul wax. même même même gis ni conversation la. waaw lépp waxtaan la léegi nag soo bëggee foofu loolu lañ koy wax daal waaye nag soo bëggee sama borom kontaan. Hmm. da ngay tudd Seydina Muhammad moom rek ku mën a yëngal soo ko tuddee rek mu defaraat toogaay bi nag ndeysaan ne ah tu tudd nga sama waa de ah yaa tudd sama waa ji ne ah waaw waaw noo koy tuddee waaw ah man tudd naa leen. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. yàlla dégg yàlla nañu yàlla déglu yàlla na yàlla yàlla yàlla dégguñu yàlla yàlla dégguñu yàlla yàlla koy ñaan rek waaye bu njëkk bi moom am na bu noppi yàlla moom day dégg samion basiru lañ wax n'est-ce pas waaw waaye déglu bi nag moom mooy mooy mbir bi yàlla ñu yàlla déglu yàlla ñu yàlla boole ñi nga xamante ni su waaj a wax sax déglu na leen suñu waxee ba noppi déglu na leen te seen kàddu dootul jip dootul ñàkk jip mukk fa moom waaw am na sikar yoo xamante ni doo ni xasee ba wax hmm. day wéy dem dootoo noppi yow doo même salaam yi du noppee sikar bi dootul noppi moom hmm. yàlla na yàlla boole suñu aussi hmm. jotaay bi yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla gërëm yàlla na ko yàlla taw ay yërmandeem ak xéewalam ak suturaam ak barkeem taw ko ci lépp lu tax ñun ñi ñuy jur sax yàlla yàlla boole leen ak sët ak suñuy sëtër yi yal na yàlla boole leen waajur yi yal na yàlla fekk leen boobu am ay leer ak i xéewal ak i sutura ak kiraar ndaw ñi yal na yàlla dimbali leen yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla yombal liggéey yi yombal examen yi yombal concours yi yombal xéewal yi jigéen ñi yàlla may leen borom kër yu baax góor ñi yàlla may leen soxna yu baax yàlla ubbi xéewal yi réew ubbi teraanga yi yàlla sàmm ñu zahir sàmm ñu baatin sàmm ñu guddi sàmm ñu bëccëg sàmm Talib fexe góor fexe jigéen fexe ñaari nit fexe lu ëpp ñaari nit fexe mbooloo yu jóg ci guddi fexe mbooloo yu jóg ci bëccëg yàlla yàlla musul ñu ci kurus musul ñu ci sikkar musul ñu ci reen musul ñu kuy buusu musul ñu ci kuy jat musul ñu ci kuy wax lu ñu xam musul ñu ci kuy wax lu ñu xam kiy jaar ci lu baax di def lu bon kiy jaar ci lu bon di def ci lu bon musul ñu ci kuy xërëm musul ñu ci lépp loo xamante nit dina ci jaar ngir ci mbir lu ndog ndog ak ndogal ak wërul yàlla son borom nekk su diggante ñoom yàlla na leeru yàlla wër ñu yàlla ñu leeru yàlla wër ba lépp loo xamante ni moo ngi yegg si ñun rek son borom fànqal ñu ko yàlla ñu yërmande yàlla wër yàlla ñu teraangaam wër yàlla wër lépp lu tax ci ñun bokk jullit yi nekk ci réew mi ak bitim réew yëpp yàlla na yàlla boole leen ci xéewal yàlla na yàlla barkeel fayu yàlla yàlla barkeel fayu barkeel waa fayu wàcce fi ay xéewalam wàcce fi ay leeram def fi jàmm dàq fi bekkoor ak musiba ak balaa kër gii ñu doon jëfe yëf yi di kër bàyyi yërmande fan na si yàlla wàcc xéwalam wàcc suturaam yal na yàlla dolli xéwal yi dolli teraanga yi jaay sidna Muhammad moom soxna ngóor ak njaboot gi yëpp ñi nekk ci bitim réew tamit di ay rakk ci mbokk yëpp yal na yàlla boole leen ci xéwal yi boole leen ci sutura yi boole leen ci teraanga yi jaay sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant nañ bu baax a baax sant nañ bu baax a baax a baax tabarakallahu yaa ñoom ñëpp ah comme li ma ko waxee woon daaw ñëwoon waaye ah yaakaar na ñëpp yokku nañu hmm. wallahi fii ñëwoon nañu hmm. def fi lu mel nii hmm. waaye li fi nekk nekk fi woon ñi fi nekk kenn ku ci nekk tey yokk nga sant nga te ñaanoon nañ ko fii daaw moo tax tey jii ah dañuy dañuy teg ci xel quoi xam nga li bëgg a wax au ñuy ñaanaat dañuy sant xam nga sant ñaan la waaw dañuy teg xel te fekk ki ñu teg xel mooy yàlla yàlla xam na lépp xam na ni dañ koy dagaanu di ko yalwaan ndeysaan yàlla ñu yàlla dimbali waaw yàlla baax na de fii baax na lool waaw fii baax na lool waaw nee na ko waaye la in shakartum la azidannakum dinaa leen dolli bu baax waaw ndeysaan yàlla ñu yàlla dolli bàyyi Cheikh jërëjëf Seck tabarakallahu say taxawaay yëpp xam nañ ko say encouragement say orientation am na yu bëri dimbali nañ ci wallahi laa wallaay laa ci xam-xam ak expérience bu mu am dimbali nañ ci ay wax yu gàtt la waaye tey jii am lu bari su ñaawul lool la wallahi laa ñi ko fekkoon xam na li may wax waaw kon nag yàlla yàlla dimbali la xale yëpp jàppale nga leen encouragé nga leen keroog la nga wax ci dëju Pape Diouf Diop France la ma fekk maa la ko wax lan ko wax France gii la ma fekk wallahi alazim te ki ko wax bokku ci daayira bi sax xamoo leen ko sax yéen moo lu baax rek am solo dama la ma dégg Cheikh ko wax ko ci xale yi doon yëkkal seen bés ba defar na lu bari ndax nit dina def lu baax sax te lu xam li muy corrigé ak di ko tegaat ci yoon yàlla seede na loolu am na ñu bëri tey ji wëlbatiku nañ kàddu yooyu moo leen wëlbati am na ñu bëri tey ji xam nañu ne même bu ñu wëlbatikuwul nekkuñu ci yoon kàddu yu bàyyi seex yooyu la wallahi alazim fekk na boobu France tubaarkallaaw xam nga loolu mbaax la tubaarkallaaw yiw la yàlla na yàlla mbuur loolu ko ñun ñëpp xale yëpp yàlla na yàlla barkeel leen waaw ndeysaan ñoom ñëpp soxna aram ba ci Seydi Mouhamad ndeysaan mooy sunu waaw góor kër gi yàlla yàlla dugal ko yàlla barkeel ko yàlla nga fekk ngeen fekk njëriñam Seydina Mouhamad ndeysaan ak soxna umul xeyri bu baax ndeysaan ñi ci des ñëpp am dëgg yàlla leen so waaw ah soxna dëggeen jarul wax <laughs> dëggeen ndeysaan baax na dëggeen kañ mat na fi ah du dëgg soxna awo waaw soxna awo aram aram jonge <laughs> ndeysaan yàlla barkeel leen ndey Kouré baax la man bi ma xaw ma woon fu mu mel wallahi alazim ay nit daal laa ko dégg rek ñuy wax ci moom diineem ak ak boobu yàgg na boobu xaw ma ñi. xaw ma ñi kenn. ñoom maan ñii xaw ma ci kenn. wallahi maa toog nit ñi wallahi ñu koy wax. ma sopp ko ci sama xol te xaw ko su ma ko romboon du ma ko nuyu te xaw ma ko wallahi alazim yàgg na. ñun de mosuñoo dégg ñu ne moo wax nangam. déedéet wallahi maa ko dégg. keroog damaa kontaan ak kontaan ak kontaan ba. ndeysaan soxna Cheikh Seck ma xamul soxna tudd. soxna Cheikh Seck bi daal la ñu wax <laughs> ndeysaan waaw kon nag. Ah, chance la. soo amee wéyjur bu mel noonu. c'est une grande chance. ñoo ngi gërëm tamit ñëpp ñu ñëw. ah te vraiment macha allah. ku gis nit ñi ni ñëwee nga xam wane ni yéen a ngi dëkkandoog waa fayu dëkkandoo bu rafet ah seetlu woon ne lool mm. mm. booloo yi fi ñëw yëpp mm. ah mbir la góor ñi ñëw jigéen ñi ñëw ñëw mag ñi ñëw ndaw ñi ñëw xolle ñëpp ngi ni toog ñi fi jógee ci ay nit mat nañ cinquante personnes te ñun ñëpp dëkkandoo bu rafet rek moo ko waral correct oh. nuyoo ubbeeku wax lu baax def lu baax moo ko waral kon ñu ni suñu sakk la suñu sakk la wallaahi laa bi man damaa kontaan bu baax. Euh, mooy mooy jéegul waaw xam nga fii euh, ci kër gi. ñu heure julli jot. waaye ñu wax dara moom affaire julli jot mosuma dégg mu góorgóorlu mais xaw ma lan ban ñaan la ñu am moom daal day jug rek songul sagal jàpp ñëw taxawal julli yow nag boo firnde laay yow. bu ëllëgee rek bu mu jàppee yow nga jàpp wala boog yow nga bi jot yow nga ji yow nga dem jàpp ñëw julli fekk moom jugóobu loolu am na fii am na ñoo xam ne yow bi ñuy ñëw fii moo tax muy julli gi di këru euh, kër goo xam ne nag ah léeg-léeg nit mais sa àll ba ñëw kër ñëw ci gi jiite loolu daal am na ci kër waaw léeg-léeg nit tàng lool mer lool ñëw ci kër gi gii sa xol féeraat waaw nga seetlu guy kër gi taxawaay boobu am na ko waaw nag këru wàccuwaay nit ñi ñu ngi fi ñëw bu baax te lépp ci lislaam la tegu te lépp ci njub la tegu waaw ak xéewal waaw léegi nag ñuy profité dëkk bi di gërëm suñu bàyyi seen Cheikh ndax bëri na ñi dañuy taxawal sa kër lu tax soo demee après ngeen toog. yaa ngi moom moo ne woon day faral waaye daa mel day faral ndeysaan jërëjëf waaw non fii fay moom vraiment ñu baax la ko bi yàlla na fay leen fay yàlla na yàlla fay leen tabaarakallaahu euh, dafa am ñu fi teew mooy ñii fi teew yi ñëpp kanam yi xool nañ leen bëgg na leen wallahi ngir yàlla yéen ñëpp sopp na leen ngir yàlla ñoo ngi ñaan bokk ak yéen aljanna ngeen ñu fi teew ñëpp dañuy soog gisante am na nag ñaar ñu xamante ni euh, ñoo ànd hmm. kii dañ ko fekk kii ñoo ànd hmm. Hmm. te dama koy def rek ngir barkeeloo ko jotaay bi ndax chance bu rëy la euh, yonent dafa wax ahlul quraan ahlullah mu ne ñooñ yàlla suñ la bindoon lettre ne dama jox ko waa kër yàlla nee na ko yóbbu fenn ci dul ci ñuy jàng alquran dafa am ñaar ñoo xamante ni tey jii alhamdulilahi rabbil alamin yàlla suturaal nañu ñu am ñaar ñu mokkal alxuraan suñu mbooloo mi muy sëñ Yaxya Juuf mi toog fii taali bi la ci kër gi moo ngi dëkk Tireen waaye moo ngi fii yor daara ci parcelle sëñ Muniiru moo ko jox werd ñoom seen maam ya ba tey jii taali la ku baax la ñëw na rek démb ziar si la waxtaan ci yu xóot yu bëri jokkalante muy nit ku baax ku yiw ku rafet jikkoog rafet xalaat tabaarakallaa xam naa ni sëñ Ousmane moo ko yëgal n'est-ce pas. waaw d'accord wallaay ci moom laay gontu. waaw mu ne léegi fa lay dem di fori ji foofu ay yëf. xam la mokkal alxuraan mën ko waaye tamit boole ci nag modestie gis ngeen moo ngi toog te moo chante way la mën way yu neex lay way way yi nii seen chanson yi. Uh-huh. non way yu neex lay way te borom xam-xam la. Mm-hmm. te ku sell ah? dal ba day ñëw dal ba chaque année. kon ngeen xamee ku baax. moo toog nii rek yaru nii hmm. man yi may wax nii yëpp mënoon su ma neexoon ma jox ko micro bi toog fii mu waxtaan waxtaan bi waaw te loolu sax bëgg naa ngeen bàyyi ko xel baax ndax nit ku baax la te suñu suñu ñooñ la waaw kon moom su teewee si alxuraan teew na fi chance la tey jii ci kër gi boobu mooy bu jot bi li ci des tamit mooy sëñ Ibrahima jàll mii hmm. mag ci abi wala rak hmm, waaw mag la ci abi soxna abi batu abi batu Diallo sama américaine <laughs> ah mag la ci moom ñoo bokk ndey waaye moom it dafa am beneen cër dafa mokkal alxuraan bu yàgg mokkal mokkal si yi loolu pour set yéen yéen set yee tax tijaan yi pour ngeen wattu ko moo tax ma wax leen ko <laughs> gisoo leen sax ma kii fii ci kanam ku mokkal alxuraan moo war a ba noppi mokkal saytu ko baa doo kaf ak sa morom yi baa doo kaf ak sa morom yi baa doo kaf kaf yooyu baa doo tàppante laaj naa ko mu ne maa man damay ree rek man ko moo baax de fii fii ku koy jàng de xool xool sax xool xeelu la sax wóorul billaahi ja wóorul bombe à retardement la ñi ñii sëy fii xale du ko jàng dégg nga suuf de moo ngi frappé de. dëgg la nga wax. moom nitu jàmm la xam du du mere kenn. bi ma ci wax. non ñii man ma toog ñii toog ak ñoom sax wóorul. te di bombe à retardement psychologique xam naa baax li ba leen jox waaw tabaarkalla kon tey jii kër gi am na chance. bi may waxtaan sax la ma dëy na man de kër gi damay jokkoo ak ñoom xamante ak ñoom miinante ak ñoom te mosuma leen a gis. moo nga ca fuuta ca daara ja barakallahu jàmbaar la ci xam-xam tamit lool keroog bi ma ko laajee mu wax ma ah, allah waaye su doo gisee ni da ngay yaakaar nii moom waaw tabarakallah moom ndongooyam dem na bu yàgg waaw yooyu yëpp xam nga moo tax toujours dinañ wax nga kii da nga yaakaar ni dara fekk sëñ bi moo ngi yor loo xamante ni su moom su la xeeloo dooy génn fii oto di la mbëkk rek wallahi azim waxoon nga ñu ko de. ah ñu ko de. waaw leen gis jox leen ko cër. koo leen gis jox leen ko cër. respecté leen ñëpp ñëpp ñi baax ak ñi bon a ci am respecté leen ñëpp ormal leen ñëpp koo leen gis jàppee leen ko rek nit nit ku baax la. waaw moo nga ko su ko defee kenn du juum yii ay erreur la. yax yaa ngi toog ñu làqatu te yàlla la moo ngi toog ñu ci ginnaaw sëñ sëñ baa ngi ni toog fii di làqatu. Mm-hmm. xaafis la gën a fi bokk ci xisbu sëy yi maam El Hadj Amat Baro xanaa xamoo ni musta dóor kenn ak loxoom sa maam nee na ku mu dóor ak loxo nga faar lu mu jot rek la lay dóor ndax sëy fi day dem ba lu koo mu dee maa la ko wax waaye duñ ko xam ne dama koy jàngal sax jeex na wax ju lu bëri de waaw duñ ko loolu commencé ñu laa bi jeex na baax na <laughs> bomb nga nga kon tey jii am nañ chance bu rëy te yaakaar naa jàng na li moom lim li ma ko wax lim boobu lim bi mu jàng moom jàng na ko ci sama néeg ci sama néeg la ko jàngee waaye fii la ko tëjee alhamdulilah jiite ñu timis kon lépp rafet na du dëgg mm-hmm. loolu rek laa ci amoon lu may wax pour gërëm euh, euh, dëkkandoo yi ndax sagal nañ ñun ñëpp ndax fii fii kër Baye Babacar Seck la te kër Baye Babacar Seck njëgeeneen la mm-hmm. kon lu fi nit ku fi ñëw rek ñun nga ñëwal ñun wallaahi ñëwaloo arab ñëwaloo soxna dëgg ñun nga ñëwal jërë ngeen jëf kon nag tabarakallah ñu yemale foofu kàddu yi incha allah ba beneen yoon su ko allah xam naa ne beneen yoon moom dañuy def ay question rek ngeen laaj leen neex rek du noonu tey sax loolu laa waxoon mbay waaye mu ne waa na nga waxtaan man kon ngeen nañ bàyyi rek ku nekk lu la neex nga laaj la ma ci xam ma tontu yaakaar naa baax na tamit de hmm. ah. doon na doon na yoo xam ni xamuñu sax question yi. li nga waxtaan tey. Ah. doon na question yoo xamante ni xamuñu woon sax. mais ay kon lépp rafet na kon. Hmm. macha allah boo ko toogee kon dañuy def na déglu. suñu papa sëñ Thiel waaw jaar fa mu daan jaar ak ñun rek vraiment dimbali ñu waaye vraiment ñaanal moom en plus parce que tarixa moom dañuy wax ne du nit jëlee wérdu suba yow nga jël wérdu ci ngoon ci jël wérdu suba mooy sëriñ waaw mooy sëriñ ah wax ma la nag koo xamante ni wasifa na ci alaaj kanamu alaaj Mouhamad Ndieguène waaw wasifa nii ba góor gi dégg ko wasifa ba taay dem ci góor gi mu ñaanal ko loolu maxaamu bu rëy la kooku ah ñaan nañ ci kër gi de waaye ñu ni soxla na ñaan ndax ay ndaw rek a fi nekk fii kenn amu fi quarante kenn waaw ñëpp dañoo am lu ñu bëgg lu dëgg ñu ñaan Baye Cheikh ñaanal ñëpp incha allah ñaanal njaboot jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah